Eh? mu tegal ñu ci beneen xadis boo xamante ne nii eh? moom tamit bu màgga màgga màgga màgga la waaw Allahu akbar mu ne wa an abi umamata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu sadaqaati dillu fustaatin fi sabilillah wa maniihatu xaadimin fi sabilillah aw taruuqatu naxli aw taruuqatu faxlin fi sabilillah rawaahu tirmidi rahimahullahu taala wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu mu daal di ciy teg bi mu ne waa muy xadis mille trois cent sept mu ne waa ne abi umamate mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne siiw na fii mu ne daanaka ñépp ko xam a ah, way daa rafet ci nit ñi ah. <laughs> baax de waaw waaw <laughs> maanaam moom abu umama moom saxaabiyun mashhur saxaaba la boo xam ne bu siiwa siiwa siiwa siiw waaw muy nag nu mu tuddoon waaw peut tuddoon exactement lool moom may naa bon ñu bari ñu ne man xamuñu ko Suday ibn Ajlan <laughs> al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam afdalu sadaqaati baax sarax yu nit man a dépenser xaalisam hein yu mën a joxe ngir yàlla mooy lii mooy zillu fustaatin fi sabilillah Allah waaw mooy mu defal keru ab tànt mooy fustat eh, fële ci Égypte foofu tudd fustat a ay tànt yu bari yuñ fa doon def fustat <laughs> zillu fustatin waaw mooy ker boo xamante ne nii keru ab tànt boo xam ne moom la waa ji jàppandal ñoo xam ne fii sabilillah dañoo nekk ci yoonu yàlla waaw akbar nga defal leen foo xam ne loolu nag mën na nekk ab tàntu Quechua wala façon yu mel noonu xam nga léegi yooyu mooy yu simple yi quoi nga xam da nga koy mën a def sab saak saakoo doo ko ku la gis sax du foog ne yow lii ab ab lii la boo xam ne yow bu guddi jotee da nga koy kii rek daal di ciy dugg <laughs> daal di koy seen fermeture dugg ci biir nekk sub néeg muy benn tente boo xamante ne kiccwaa la mais wala tànt boo xam ne comme tente naar yi wala tente bu mooy lu loo xamante ne nii wala yiñ naan ay ay ay ay maison mobile voilà yoo xamante ne nii ay mobilo yoo xamante ne yu gaaw a déployer la nga xam ne nit ñi buñ ñëwee foo xamante ne nii ay terrain hostile la wala yooyu dinañ ko mën a gaaw déployer daal di ciy dugg man cee tëdd buñ bëggee nelaw voilà zillu fustaatin hein muy zillu fustaatin zillu fustaatin fi sabilillah bopp mu ne afdalu sadaqa benn ngoom loo waaw mu ne wa manihatu xadimin fi sabilillah ñaareel mooy maye les services d'un esclave am waaw waaw nga joxe ko ñoo xam nañuy dem xare nga may leen ñu ma ànd ak ñoom lépp luñ bëgg mu defal leen ko wala koo xamante ne yow yaa luye ay service waaw ne ko man maa lay fay jour bu nekk ñaata mu ne la nangam mu ne la léegi yow àndal ak gaay nga leen liggéeyal jour bu nekk maa la yoral lool mu ne ñetteel aw taruqati fahlin fi sabilillah mooy géléem goo xam ne gu màgg la gu jigéen goo xamante ne nekk na ci jamono joo xam ne lañ koy tëboo waaye mooy boo xam ne daa nekk bu am doole bu nekk ci daw diggu dooleem nga jël gëléem googee maye ko ci yoonu yàlla ngir gaa yi man koo war ngir dem xare ji voilà mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko at-Tirmidhi yu di al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi yu wa qaala mu ne xadiisun xadiis la xasanun bu baax saxiixun waaye léegi laaj bu njëkk bi mooy est al imaam Abu Isa moom kese ko solo ñu ne la déedéet bi nag moom imaam Ahmad kese moo ko ci moo ko jiitu woon ko indi ci musnadul ansaar hadith abi umaama al-baahili an nabi sallallahu alayhi wa sallam kaana al imaamu at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ngi ko abwaabu jihaad an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu fadlil xidma fi sabilillah mu ne warawaa daa tàmbalee wax bi warawaata soloon alwalid ibnu jamil hada alhadith an alqasim abi abdirahman an abi umama loolu lépp dinañ ñëw alwalid ibnu jamil mooy kan loolu dinañ ci ñëw bu ko bu bul yàkkab de mu ne hadathana bi dhalika ziyad ibnu ayyub léegi nag nii la ko tàmbalee après rek indi ñi ci kaw nga xam ne mooy sëriñam mu ne haddathana nettali nañu bi zalika ci hadith bi Ziyad ibn Ayyub suñu sëriñ ñu imam at-Tirmidhi di Ziyad rahimahullah ibn ibn Ayyub at-Tusi rahimahullah al-Baghdadi Abu Hashim rahimahullahu ta'ala génn àddina la 252 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Yazid ibn Harun mu nekk ñu xabaar mooy Yazid ibn Harun Yazid ibn Harun ibn Zazi Abu Khalid as <laughs> ñi ne Wasiti la nee na déet waaw Wasiti mawlahum la waaye Bukhari aslula rahimahullahu taala génn àddina 206 rahmatullahi alayhi qala mu ne axbarana al-Walid ibn Jamil mu ko moo tax moom la Imam Tirmidhi commencé na war a wal Walid ibn Jamil hadha al-hadith an al-Qasim léegi mu ngi nii kon mu ne qaala Yazid ibn Harun moo ne qaala axbarana al-Walid ibn Jamil mu ne nettali nañu al-Walid ibn Jamil ibn Qays al-Qurashi al-Kindi Abu al-Hajjaj rahimahullah al-Filistini wal-Yamani wal-asl rahimahullahu ta'ala kañ la gane àddina kañ la génn àddina xawma ko rahmatullahi alayhi moom nag ah, anil Qasim abi Abdurrahman mu jëlog al-Qasim ibn Abdurrahman ash-Shami abu Abdurrahman ad-Dimashqi mawla ali abi Sufyan ibn Harb al-Umawi rahmatullahi alayhi ad-Dimashqi génn àddina la 112 rahmatullahi ala al-jami' abi Umamata moo ko jëlee ci Seydina Abu Umaama di Sudayy ibn Ajlan ibn Wahb ibn Amr ibn Aamir ibn Rayah ibn al-Haarith ibn Saam ibn Amr ibn Tha'laba ibn Qays Aylaan Abu Umaama la siiwoon al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu moom vingt ans ab avant hijra bi la gane àddina waaw mooy vingt ans am ñu ne vingt trois voilà bu dee vingt trois euh, après génn am na l'an quatre-vingt-six am nañu ne l'an quatre-vingt-un rahmatullahi radiyallahu anhu qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam afdalu sadaqaati dillu fustaatin fi sabiilillaah wa maniihatu xaadimin fi sabiilillaah aw taruuqatu fahlin fi sabiilillaah haazaa hadiisun hasanun sahiihun gariib <laughs> wa huwa asahhu indii min hadiisi Mu'aawiya ibn Saalih voilà ah, parce que bon. lii nag imaamu Tirmidhi moo nañ wax li wax ba pare mu ne hada lii eh, hadithun hadith la hasanun wa sahihun bu wër gharib waaye bu tumuranke mooy gharib bi gis nga comme li ñu waxoon sànq mooy ñëwaatul fii ci Riyad bi waaye ñun uh, nusxa yiñ am ci sunanu Tirmidhi mooy la ci am mu ne nag wa huwa asahhu indi imaamu Tirmidhi ne hadith bi nag moo gën a wér fi man min hadith Muawiya ibn Salih moo gën a dëgër fi man hadith Muawiya ibn Salih loolu lan la bëgg wax hmm? Ah. en euh, euh, li ima avant loolu imaamu Tirmidhi euh, xam nga maa ngi la naan ñun nusxa yu ñor daa am xarit imaam kii al-Mundhiri ki at-Targhib ah, moom dane rawahu Tirmidhi wa qaala hadithun hasanun dane imaamu Tirmidhi soloo ko comme li imaamu Nawawi wax mu ne hadithun hasanun sahih bu baax la bu wér la waaye tudd ci xarit mu euh, imam al Mubarak Fuuri mu ne wa kaza rahimahullah fi al jaami as-saghir bi ghayri dhikri lafzi gharib mu ne naka noonu boo demee ci al jaami as-saghir foofu bi doo boo defu ko ci waaw waaw kon nag mu ngi doon léegi liñ doon na moom mu ne hadith bi imaamu Tirmidhi man nag moo gën a fi man min hadith Muawiya ibn Salih parce que avant muy hadith bi en buntu bi da ngay xam ne baabu ma jaa fi fadl al-khidmati fi sabilillahi euh, moom imaamu Tirmidhi ñaari xadiis la fi indi bu njëkk bi nag mooy xadiisu Muawiya ibn Salih bi nga xam ne boobu jëlewu ko ci Abu Umaama mais ci Adi ibn Hatim daa déglu la ne haddathana Muhammad ibn Rafi' imam At-Tirmidhi boobu la njëkk di door indi bi te ñaari xadiis yoo rek la indi ci buntu bi mu ne neen dal nañu Muhammad ibn Rafi' di Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayri wa Abu Abdillah az-Zahid an-Naysaburi az-Zahid rahimahullahu ta'ala génn àddina la 245 qala mu ne haddathana Zayd ibn Hubaab mu nekk ñu nettali mooy Zayd Zayd ibn Hubaab di Zayd ibn Hubaab ibn Rayaan Abul Husayn at-Tamiimiyu rahimahullah al-Kuufiyu al-Khuraasaaniyu rahimahullahu ta'aala génnaat na la 203 qaala mu ne haddathanaa Mu'aawiya ibn Saalih mu ngi nii muy Mu'aawiya ibn Saalih ibn uh, uh, uh, ibn Saalih rahimahullah nekkoon juge Andalus rahimahullah Abu Amr ñi na Abu Abdirrahmaan al-Hadramiyu rahimahullah Euh, waaye mu jóge Hims la ne woon Hims génn àddina la cent cinquante huit am nañu ne mu ko ko dund na ba après la soixante dix yi rahimahullah moom nag saduqun lahu awham la boroom Taqrib at-Tahdhib bi imam al-Hafiz wax ne ku dëggu la waaye nag da am ay def-def la yu bari lool léegi nag moom mu ne an Kathir ibn al-Harith mu jële kuñ naan Kathir ibn al-Harith al-Himyari Abu Amin rahimahullah al-Bahrani wa ad-Dimashqi rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina gisuma ko rahmatullah alayhi an al-Qasim ibn Abi Abdirrahman mi ngi sànk ci hadis bi foofu au lieu mu ne moom an an Abi Umama moom nag mu ne an Adi ibn Hatim at-Ta'i mu jël ko ci Adiy ibn Hatim ibn Abdillah ibn Sa'd at-Ta'i rahimahullah Abu Tarif ñi ne Abu Wahb at-Ta'i moom it sahaaba bu siiw la génn àddina année bi imam Ibn Abbas génn àddina muy l'an 68 euh, am na nag ñu ne 66 la génn àddina am ñu ne 67 wallahu ta'ala a'lam muy sahaaba moom bu siiw moom kon mooy Muawiya ibn Salih moom càllale bi mu ko jëlee moom ci Adiy ibn Hatim la jël la ne moom moo ko jële alors au lieu que que ci Abu Umaama Abu Hatim kii muy Adi ibn Hatim radiyallahu anhu annahu kana moom sa'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayu sadaqati afdal mu ne yeneen saa salaam daf koo moom Seydina Adi ne yeneen saa salaam ban saraxe moo gën mu ko qaala xidmatu abdin fi sabilillah mooy liggéeyal ab jaam boo xam ne daa nekk ci yoonu yàlla ci toolu xare aw zillu fistaatin wala euh, tantu mooy keru ab mbaar boo xam ne moom nga ko defaral aw taruqatu fahlin fi sabilillah wala gëléem goo xam ne àgg na fu ñu koy tëbe mooy foo xam ne daa nekk ci diggu dooleem nga jël ko jox ko eh, ngir ñu dimbalewu ko nga maye ko wala nga aale ko wala ñi nga xam ne ñooy dem di eh, xare ji lii nag mu ne Euh, waqad ruwiya an Muawiya ibn Salih haaza al-hadiis mursala imaam al-Haafiz euh, euh, at-Tirmidhi mu ne tax solo nañu jëlee ci Muawiya ibn Salih hadiis bii loo xam ne mursal la àggul wa xulifa Zayd ibn Zayd fi ba'd isnaadihi mu ne wuute nañu ak Zayd nag di Zayd ibn Hubaab leen ci isnaadam après nag ci leen ne hadiis bii nga xam ne moom lañ nekk muy hadiis bii ci Riyaad bi. mu ne warawal Walid ibn Jamil hadha al-hadith an al-Qasim ibn Abi Abdurrahman an Abi Umamata an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam après mu indi ko nag loolu moo tax mu ne ha mu ne wa huwa sahhu indi ca suuf min hadith Muawiya ibn Salih daa bëgg wax ne hadith bii moom moo ma gën a wéral man imaamu Tirmidhi que kàllale bu njëkk bi ne Seydina Adi la woon mais du mukk Seydina Abu Umamata al-Bahili radiyallahu ta'ala anil jami' léegi kon ginnaaw taxrij bi nii ana lan mooy lëkkaale xadiis bi nga xam ne ak suñu bunt bi nga xam ne moom lañ nekk dañ lay wax ne lii lépp day duggaale ci wàllu mooy dimbali ki nga xam ne day dem di xare gi waaw waaw bu dee yow moom moo moom mooy cosaan gi waral waa bu dee ña nga xam ne dañ koy dimbali moom ñoo am lii waa moom miy def nag <laughs> waaw moom mi nga xam ne mooy xare nag kooku moom li muy am kan lan lañ ko lool ban nañ ko xalaat <laughs> bu dee ku ko dimbali kese ci ab tànt waaw utal ko loo xamante ne nii ay ay ay ay ay ay ay ay ay dëkkuwaay yu yu simple à monter simple à démonter comme tànt yi képp koo xam ne defal nga loolee yow kooku noonu la hawla wala quwwata mu ne loolu mooy gën di sarax bu waay mën a def ak tamit lépp nga gis maye joxe les services de xaadim koo xamante ne kuy liggéeyal koo am mu dem di di liggéeyal ku mel noonee wala nga jël tey lii gëléem la doon wax waaye bu dee jamono ji nga xam ne oto ab oto sa oto nga joxe ko walla euh, nga def ci gasoil yooyu yëpp sax wala mañee leen gasoil wala yu mel noonu loolu lépp ci la voilà nga defar pneu yow mécanicien bi wala nga nga nga réparer leen pneu yooyu yëpp mooy taruqatu fax da ciy dugg waaw waaw yowtal leen war waay fi sabilillah loolu mooy gën ji li nga xam ne mooy saraxe bu nit ki mën a saraxe eh, te lépp boo gisee ñettiim lim yëm mooy loo xam ne day jëm ci sabilillah la ci yoonu yàlla kon loolu lëkkaale ma bunte bi fadlul jihaad yi kon loolu rëy na al imamu al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci ñaari xadis yoo xamante ne ñaari it gisoon nañ leen moo tax dañ leen di gis après ñu pare mooy xadis mille trois cent huit mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu anna fatan min Aslama qaala yaa rasuulallahi inni uriidu al-ghazwa wa laysa ma'i maa atajahhazu bihi wa laysa ma'i maa atajahhazu bihi qaala i'ti fulaanan fa innahu kaana qad tajahhaza fa marida fa ataahu fa qaal inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqri'uka as-salaam wa yaqul yuqri'uka as-salaam wa yaqul a'tini alladhi tajahhazta bihi qaal yaa fulaana a'tihi alladhi kuntu tajahhaztu bihi wa laa tahbisi minhu shay'an fa wallahi la tahbisi minhu shay'an fa yubaraka laki fi rawahu muslimun rahimahullahu ta'ala kon al imaamu nawawi rahimahullah mu teg ci xadis bi mu ne wa an anasin mu ne mu ngi jële ci saydina anas ibn malik ibn nadr ibnu Damdam radiyallahu anhu anna fatan kër daa benn sën benn jeune ah min aslam ah on loolu laa anna fatan min aslam waaw <laughs> ah, anna fatan min aslam hmm? mooy benn jeune boo xam ne ci la tribu aslam la bokkoon. ci waa aslam tribu bu mag aslam salamaha allah wa ghifar ghafara allahu la allah qaala dafa wax ne ya rasulallah yow ndawal yàlla alai saai sallam inni uridu al-ghazwa daa ñëw na leen saa sallam ah man de damaa bëgg xareji waaye nag walaysa ma'i ma atajahazu bi waaye bi alai saa salaam mais nag awma lu ma lu ma waajale ngir mën a bokk ci xare bi de qaala yonent bi alai saa ne ko utti fulaanan ne ko demal dikkal diw koo xam ne waxoon na turam demal ci diw nga dikkal fa innahu ndax moom kat kaana qad tajahaza waajaloon na ngir bokk ci xare bi waaye marida dafa feebar waaw fa marid waaye nag ah jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam bëggoon na dem xare ji de waaye nag boroom bee ko tegu wopp ba manul kon nag demal ci moom yeneen saa sam ne ko demal ci moom mu jox la mu mu jox la la mu waajaloon fa qaala waa ji daal di fa ataahu waa dikkal ko waajooj jeune boo bokk ci waaslam dikkal waajal bi mu ñëwee nuyoo ne ko inna rasulallahi ne ko yow dawal yàlla li saa salaam yuqri'uka salaam mu ngi lay jàngal nuyu loolu la war arab di wax mooy mu ngi lay nuyu kese mu ngi lay assalaamu aleykum wa yaqulu mu tekki nee na moom yonent bi saa salaam antini na nga ma jox alladhi tajahhazta bi li nga waajaloon ngir deme woon ko xare bi nee na nag ma ko jox. xaala léegi nag waa ji wax soxnaam ne ko yaa fulaana yow diw muy soxnaam soit atihi <laughs> jëlal nga jox ko alladi li nga xam ne kuntu man nii nekkoon naa tajahaztu bihi li ma waajaloon ngir war koo xare jëlal nga jox ko ko wala tax minu shay'a te bul jël dara di ko téye wëllif ko mooy bul yi denc dara naan comme que pour man la woon lépp loo xam ne man sa jëkkër moom laa waajaloon ngir deme ko jëlal lépp nga jox ko bu ci jël dara di ko di ko téye de dara dara fa wallahi maa ngi waat ci yàlla laa tax bisi minu shay an doo ci téye ci matériel boobu ma doon demee xare dara téye ko fi sa yu baaraka fiihi borom ba eh, yu baaraka la ki fiihi borom bi di la ci barkeel dara loo fi téye lu ma waroon a demee boo ko joxul yàlla du ko barkeel du la ci barkeel dara kon jëlal lépp nga jox ko mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko muslim al imam muslim jàlloon na xadis mille cent soixante seize waaw ci chapitre vingt baabu euh, fi ad ala xayrin wa ila hudan aw dalala kon waaw andi na ko foofu hein foofu la ko andi woon gisoon nañ ko ne woon dina ñëwaat xadis mille trois cent huit walillahi alhamdu mu ngi nii kon lépp lees ci waroon a wax waxoon nañ ko xanaa leen rek mooy lëkkaale mag bunt bi mooy ngëneelu quand mooy comme biñ génn rek xadis biñ génn jàppale képp koo xam ne da koy xare la boo ko jàppalee yow boroom bi dalay da nga am gëneel gu rëy rëy rëy waa ji daa waajaloon boppam ngir dem waaye mu feebar yeneen saa salam ne waa ji bëgg nag te amul mën a ko demal yow kële nga xam ne manul woon daal di lay jox waaw léeg-léeg sociétés yi li leen sonal lool c'est ça da ngay gis ñoo xam ne bëgg nañu mais amuñu am ñoo xam ne am nañ mais manuñu il suffisait ñu gisante. wala am koo xam ne mooy mooy organiser autorité boo xam ne mooy fexe ñooñu xamante waaw te ñu def ko ñu yàlla tax yow bëgg nga mais manoo mais yow man nga yow amoo yow man nga noo am nga waaye manoo mais doo jël ki man ci ci mu bëgg tam man nga jox ko ko moom mu def bu ko defee yow nga am yoon waaw mooy xoola ci côté zakat li daal zakat mooy am na ñoom dañuy am alal rënk ko alors que am na ñoo xam ne am nañuy projet yoo xamante ne nii bu ñu ko développé woon non seulement dinañ soqale ko soqale ay jullit yu bari yuy liggéey ba pare doxalaale réew mi am gaa xam dañu am xaalis waaye amuñu benn projet bu ñu am dañ koy rënk rek waaw mu sakkanale moo am waaw booy joxe nag di ñàkk alors que loolu waxu Iblis la. as-shaytaanu ya'idukumul faqr seytaane moo leen di digalug ñàkk. non booy yi boo leen financer c'est pas sûr waaw ah, pas financement avec ay ay ay ay ay intérêt bien sûr waaw mooy yooyu yëpp mooy gis nga ne saa salaam ni mu doon organiser affaire bi waaw loolu nag autorité moo koy taxaw moo war a moo mën a xam yooyu xam ne a ah, diw kii na walla moom euh, euh, ma bëgg na waaye walla am na mais manul bu gisee ñoo xam ne am nañu non man nañu waaye amuñu mu fexe nag. boole boole mu mu mu fexe boole ñaar yooyu voilà boole ñooñu ñaari côté yooyu bu ko defee affaire yi dox waaw mais bu dee ku nekk nekk fee bopp sa bopp non ku nekk di di nëbbal sa bopp sa sa affaire loolu loolu doxalul dara waaw xeetu solidarité boobu ba pare nga def ko yéene ko yàlla waaw ay yool yu bari nga ci am gis nga ne saa saa ni mu doon doxe loolu kon nañu ci bàyyi xel boole ñi kon gëneelu jihaad ci yoonu yàlla. voilà mooy yow boo demul boo dimbalee ni da am yool ba voilà moo tax bunt bi mu ko andi woon fële bi wax baabu fi dalaala mooy ci tegtale ala xayrin ci wa du'a ila hudan wa aw dalaala boo wootee ci njub wala cabi ci càggute mooy lu nekk nañ ci yàlla kon nag mu ngi noone bu baax bu baax bu bon bu baax bu bon al imaam ta'ala mu teg ci xadis mille trois cent neuf boo xam ne mosoon nañ ko gis tamit mu ne wa an abi saidin alxudri radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ila bani lihyan fa qala liyanba'ith min kulli rajulayni ahaduhuma wal ajru baynahuma rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala wa fii riwaayatin lahu liyaxruj min kulli rajulayni rajul summa qaala lilqaa'id ayyukum xalafa alxaarija fii ahlihi wa maalihi bi xayrin kaana lahu mislu nisfi ajri alxaarij kon mu ngi noonu wallaahu ta'aala a'lam kon hadiis bi eh, gisoon nañ ko xadiis mille soixante-dix-huit ci baabun fi taawuni alal birri wa taqwa waaw kon ginnaaw xadiisu man jahaza euh, ghaziyan mi njëkk gi sànq eh, boobu foofu la ko indi woon léegi kon mu ne waan abi Sa'id mu ngi jële ci bàyyi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi kenn dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ba'atha dafa yónnee ilaa bani Lihyaan banu Lihyaan taxawoon nañ ci <laughs> ah ah Lihyaan banu Lihyaan non seulement yónnee na fa mais moom demal na fa abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma'a sulaymihim wa qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu ghatafaanun thumma buhraanun ohdun waqatul ghumami hamra nadirun riqa'un maw'idun ma'a dumatin murayzi'un wal ahzabu la tanami quraydatun thumma lihyanun wala lihyan ñoo jaay yi la ay kàccoor yu mag lañu woon <laughs> non dañoo garaawoon non seulement yeneen saa sax yónni fa ay armes mais moom ci boppam demoon na fa waaw waaw quraydatun thumma xareb Qurayza banu Qurayza ginnaaw xayb ki xandak Qurayza eh, banu Hilyaan la ci tegoon parce ay kàccoor lañu mais dañoo mobiloon dañoo garaawoon quoi dañ doon nekk seen garde booy tii ñu naan fees <laughs> ak ñoo mobiloon ci fàq ak ñoo gaawoon voilà daa yónni ab armée ci waa banu Hilyaan fa qaala mu ne li yanba'is léegi nag muy soññ saxaaba yi waaw eh, mooy min kulli rajulayni ahaduhuma ñaar ñoo xam ne ñooy ànd walla tribu bu nekk nañ jël bu ñépp demandoo loolu lañ bëgg a wax waaw na kenn dem kenn kenn na am koo xam ne moom mooy dem waaw waaw bu ñépp demandoo de wala ñu ne xaaju tribu bi bu ñépp bu ñépp dem mais xaaj leen comme si ku nekk taxaw na place keneen wal ajru baynahuma bu ko defee pay gi ñoom ñaar ñoo koy bokk waaw kenn ci yéenéem kee moom ngeen ndax moo dem mu ne loolu rawaahu muslim noonu lañ ko gise woon voilà léegi mu ne wa fi riwaayatin la am na benn riwaay boo xam ne imaam muslim noonu la ko dana li yaxruj min kulli rajulayni rajul na génn ci entre deux personnes na kenn gaal di génn summa qaala mu ne lil qaa'id ki toog yooyu saa sam ne ayyukum xalafa al xaarij képp koo xam ne nag ki génn moom wutu nga ko fi ahli ci njabootam wa maalek alalam bi xayrin ci yu kaana dina ko ñeel mislu lu mel ni fii fayu ajril xaariji mooy fayu ki génn waaw waaw mooy boo ko taxawee loolu tekkiwul ne lim njëkk a wax que ne ñoom ñaar ñëpp bëggoon a dem mais yeneen saa saa mooy li alquran wax ne eh, suuratul anfaal ci fin bi non tawba tawba ah. falawlaa nafara min kulli firqatin taa'ifa voilà. li yatafaqqahu fi diin wa li yanzuru wa li yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim waaw fa lawlaa nafara min kulli firqatin taa'ifa waroo bu doon dem ci mbooloo mu nekk benn mooy kuréel bu nekk am mbooloo pas ñëpp moo tax jihaad euh, la loolu yàgg lañ ko gis voilà mooy léegi mooy ña nga xam ne demuñu fekk wuñ ne ñoom euh, dañu loon a dem mais sauf que l'islam moo wax yéen ñëpp dem leen xare yi non lu dul ci cas yi nga xam ne moom lañ la waxoon ñu bett dëkk bi noo dëkk bi noonu yi fépp loolu ñëpp a ciy bokkandoo képp ku mën a jël arme da ngay jël amul waa non man nag da ngay waa o non na ñoom déw dem dañ jiw fan moo tax léeg-léeg moo looloo tax gars yi bu militaires yi ñëwee ba ñu xam ne eh militaires yi doyatuñ dañ naan gars yi lee les réservistes <laughs> bu les réservistes doyatul ñu ne eh dañuy dañuy dañuy am na nu ko gaay di woowee dañuy mobiliser tout le monde képp koo xamante ne nii mobilisation général voilà <laughs> mobilise gis nga guerre mondiale fii gaay loolu la woon ah, ah militaires rek daa doyoon France gi militaires yi dañoo doyoon boo tax gaay yi yéeg ñépp écolier yéeg barbier beeg euh, euh, Figaro beeg kasoo gaayoo yépp baykat beeg ñépp lañ mujju jël waaw enrôler leen defal leen formation bu ndaw bu ñuy mën a téye pistolet man di tirer tël tël après ay wa dugg leen ci yóbbu leen ci front bi parce que <laughs> waaw <laughs> loolu <laughs> loolu la mooy c'est pas que ndax parce que yi dañoo doyatul militaires yi militaires yi dañoo doyatul voilà militaires yi doyuñu comme que doyuñu nag loolu la ko loolu ala baabi awla wa axraan ak ci diine l'islam waaw waaw naan lay hée ëcco yéen ay wa dox leen ay wa dox leen gaa yu dox kon nag mu ngi noonee kon mooy ki ki génnul kook day am payu te bëggoon a génn payu ñi génn waaye ki nga xam ne sax dafa toog rien bu ñëwee taxaw ki dem ci gannaawam lu rafet kooku day am nisfu ajril xaariji voilà Ah, moo tax mu ne woon fële wa man xalafa ghaziyan fi bi xayrin faqad ghaza képp koo xam ne wute ne koo nga xam daa xare ci këram ci yiw kooku xare na lool laa wax ne di aram yoolam waaye ki xare da koy ëppale dara nag voilà dina am lu ko ëppale ndax coono beek yooyu fi mu ne nisfu ajri nisfu ajril xaariji kon insha allah dañuy yem noonu bajataay bi di ñëw daldi koy àggale ñu daldi àggale allahu taala fi ñu yemoon hmm? ah, allahu taala sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad ala bon euh, am na loo xam ne nag kiiwuñu ko mooy côté bii mu wax nii mujj bi wa fi riwayatin lahu loolu mooy riwaaya boobu rek ah <laughs> waaw parce que imaamu euh, Muslim bi mu indee ñaari xadiis da leen a tegale waaw da leen a tegale xadiis Seydina euh, Zayd ibn Xaalid bi la indi après daal di ciy teg xadiis Seydina Abu Saïd bi mooy façon bu njëkk biñ ko mu ne dafa yónni ay nit ilaa bani ba'sa ba'san ilaa bani Lihyaana min Hudayl fa qaala li yatba'a min kulli rajulayni ahaduhumaa wal ajru xam nga loolu lañ gisoon bi weer léegi wa fii riwaayatin lahu foofu mooy bi mu ne gi kitaabul imaara la baabu fadli i'aanatil ghaazi fi sabiilillah wa haddathanaa Sa'iid ibn Mansuur moom lañ gisoon eh, muy Abu Usmaan al-Khuraasaani al-Marwazi at-Taaliqaani génn na la 227 qaala haddathanaa Abdullah ibn Wahb Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad al-Misri génn na la 197 qaala mu ne akhbaranii Amr ibn al-Haarith muy Amr ibn al-Haarith ibn Ya'quub al-Ansaari mawlaa al-Misri génn na la 100 48 an Yazid ibn Abi Habib mu jëlee ci Yazid ibn Abi Habib bi Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi Abu Raja génnaat na 128 léegi an Yazid ibn Abi Sa'id mawla al-Mahri mu Yazid ibn Abi Sa'id al-Madani al-Misri al-Mahri kañ la génnaat na kañ la génnaat na gisuma ko an abiihi mu jëlee ko ci baayam di Abu Sa'id al-Mahri mawla al-Madani rahimahullahu ta'ala moom itam